Eh, boroom xam-xam bi di jàngale yow nga sëgg ci sab téléphone te nekkoo ci loo xam ne mooy li muy jàngale wala loo xam ne ci loolu la jëm mais nga nekk fi di cate di dugg ci kii yi di waxtaan ak fee di di di di di commenter fii hein yow yaa ngi loo xam ne affaire bi 16 heures la commencé wala 15 heures hein war ak biir une heure de temps jàngale mi te yow sa quinze biir 15 euh, gis nañ la nga yónni am yoo xam ne yónni ko ay message waaw di recevoir ay message di tontu yu message di like fii ci Facebook ak yooyu te lépp yaa ngi fi ñuy jànge yow xam nga ne xerewlu woo waaw wala kii yée nag nga yëngal bopp di woo xool waa ji ndekete yoo sa xel mi yëpp yaa ngi ko def ci message yi nga yónni loolu waru waaw nit boo ñëwee ci euh, fu ñuy jàngalee xam-xamu diine da ngaa war a xam ne jaamu yàlla bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg laa en train de def nii moom laa nekk di def muy sàkku xam-xam waaw li nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na innal gis nga malaaka yi radiyallahu taala anhum dañuy teg la tada'u ajnihataha li talib al-ilm waaw dañuy jël seen laaf yi tegal ko li ñu naan tapis rouge ñoom tapis poy tapis laafu malaaka yow lañ lay tegal lañ lay tegal ngir teraleen ndax xam-xam bi ngay sàkk foofu nga boo fa nee daa am teggin yu mu laaj moroo faa nekk ah ak sa jëmm ja ne fa sa xol beeg sa xel meeg sa lépp nekk ca biti ca fow sa jéeg bërëbu yëgatukaay ya déedéet loolu warul da ngay déglu lu parce que Seydina Abu Bakar ak ñi ko nettali yëpp xadiis yonent bi alayhi salaam ak xutba beek yooyu bu doon xerawlu wuñu ñu nga fa mee di xalaat seen tool yaak ca lañ ne mais euh, lan lañ ñuy mën a waxee lenn lu yonent bi alayhi salaam wax mu leer leen na loolu wax mooy xatabanaa da leen a ba ñu toog déglu ko waaw ba pare ñëpp dañ nga tekk dañ koy xam ne xutba yi nit ñi dañuy noppi amul ñuy xutba ñeen ñi di wax waxtaanu diine rek waroon na nekk di waxtaan fee kii di wuyu téléphone fii kii di kii déedéet da ngeen di déglu waaw mu ngi noonu kon loolu mooy li war sinon da ngeen jàpp ah bokk na kon ci lu tax boo seetloo takk jafeñu mooy affaire yu mel noonu la quoi bu ñu day mel ni ñàkk fee nekk ci bërëb bi daa nekk loo xam ne manu la ko quoi il faut ñu ñëw mais bu ñu fi ñëwee comme que l'essentiel <laughs> c'est suñuy jëmm yi nefe rek waaye suñu xel yi nañ ko branché feneen ku fañ bëggoon a nekk boo xam ne bu ñu amoon choix te du ñu am benn ŋàññ wala benn gisin boo xam ne du xaw a rafet wala nit ñi duñu ko xoole konoon te kon du ma ne fii déedéet loolu lépp warul na kon mu ne yenente bi alayhi salaatu salaam kon doo anin nabi yi muy jël ci yenente bi sallallahu wa sallam waaye gis nga tegginu nit boroom xam-xam bi booy tudd turam nga bañ a nekk wala am loo xam na ngay teg moom boroom bi daa mu ko terale ani cheikh al fulani waaw cheikh diw waaw ay sëriñ diw ay yu mel noonu wala wala wala soxna diw yo diw waaye ay ñëw rek faatu denee na waay waaye mel ni sa xanaa ku ku tudd faatu sax di blam daa sax war ngaa euh, taaral boobu dara ndax tur wu mag wi mu yor waaye ak kii nga koy xoole bopp waaye dara <laughs> négatif yoo waayi mooy boroom xam-xam koñ bi quoi ñu naan ko faatu nee na ibri nee na c'est pas ju jaaduwul mu ne kon an innabii sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma xalaqa as-samawati wal yi de jamono ji daa wër comme nam meloon ba ko boroom bi tabaaraka wa taala di bind asamaan ak suuf lii lan la ci yonente mi alayhi salaam di wax mooy arab yi dañoo amoon benn euh, kii boo xamante ne nii euh, euh, bu bu bu yées la <laughs> mooy benn habitude boo xam ne yées na bu bu baax a baax waaye sa yées waaye ta mbon waaye ndax ñoom waa jaahiliya li ñu doon def <laughs> xam nga comme quoi weer yi dañ leen tere ko ci xare <laughs> al ashurul hurum ndax loolu ñu ko jëlee ci diine maam Ibrahim ak Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam ba nga xam ne moo doon seen maam moo fa defoon ñoo fa defoon kaaba moo tax loolu dañ ko lool ci diine jooju al alxanafiyatu samha ci lañ ko jële woon ñu am ay weer yoo xam ne dañ ko ormal mu xamal leen ko boobu tukkee ci lu borom bi jàngale sauf que nag loolu nekk problème quoi surtout weer yoo xam ne dañuy bëgg a xare quoi xam nga rek boo nekkee avide de sang bëgg a ñeme euh, tàmb ab razzia ak xare yow boo ko deful li ñu naan sawaay moom bu xeexul sax yaram wi day xefe <laughs> ñoom buñ ñëwee ba bëgg a xeex ni doon def dañuy jël <laughs> benn ci weer yooyu ñu ñu repousse ko pousse ko quoi ne ah parce que ngir ñu mën a xeex quoi hein ndax waaye bu ñu ko poussé <laughs> hein comme ñu jël muharram pousse ko yóbbu ko ci safar mais boo yóbboo muharram safar mooy comme que dafa takkaloog yeneen yi zul hijja zul qaada mooy yow ñooñu da nga leen di puus bu ko defee ñoom weer yi nag di puus noonu te lenn teguñu ko fen lu dul rek ci seen bakkan waaw ñoom daal bu ñu bëggee xare ñu dëppoo ne daal saay affaire bi daal lenn la waaw fii mu ne daal mooy léegi euh, kii daal saay muharram daal muharram ah dindi nañ ko euh, puus nañ ko ca safar waaw léegi safar la noonu lañ doon def nag ba affaire yi la bëjoo seen kaw waaw puus yooyu ñuy puus mbir yi ci dafa dem ba affaire yi jaxasoo xamatuñ weer ban weer mooy weer dañ naan weer wii la ñuy aj ndeke weer ya ñuy aj sax ndax dañ koo puus muy puus di dem at mu nekk mu ñu puus saa wuñ bëggee feex puus mais finalement mooy dootuñ xam ma fan la mooy kon weeru aj dina jot ñu ne dañuy aj alors que weer wañu aj sax du weeru aj waaw te loolu moom la alquran di wax naan innama nasi'u sa suuratu tawba ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innama nasi'u ziyaadatun fil kufr yudillu bihi alladhiina kafaruu yuhilluunahu 'aaman wa yuharrimuunahu 'aaman liyuwaati'uu 'iddata maa harrama Allah fa yuhilluu maa harrama Allah zuyyina lahum suu'u a'maalihim wallaahu laa yahdii al-qawma al-kaafiriin waaw ca ay 37 yo- suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ne innama nasii'u mooy gis nga yéexe gi ñuy yéexe weer yi di jàpp weer yi ma ormal ne bu leen ci defu caay caay ñu koy defu caay gis nga loolee ñuy def de ziyaadatun fil kufri ak ndollante la bu yoo xam ne deful lu dul renforcer kéefër gi ñu nekk mooy naka la boroom bi lu yàlla teg naka la ko jaam di dindee waaw yàlla instauré ay weeram ne lii mooy al ashurul xurum jaare ko ci lan nañu Seydina Ibrahim Seydina Ismaïl alayhim asalaatu wassalaam ñu xamal leen ko ñoom léegi ñoom bëgg a topp seen bànneexu bakkan buñ bëggee xeex ndax gëj nañoo razia ama ci alal am ci ay jaam di jaay ñu ne bon léegi nañ puus weer wi ah ci noonu rek ñu toxal loo xam ne yàllaa ko teg loolu mu ne loolu ziyaadatun fil kufr ak yi ndollent la ak yokk la ci weddi yàlla ak suul jëf borom bi nga xam ne moo leen defal xéewal yu mag yooyu dëkkaloo leen dëkk bu toll nii waaw lu yudillu bihi alladhina kafaru da ciy sànkoo ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi yàlla ba pare nag ñu foog ne ñoom il suffit ñu d'accord ci rek ndax bëgg xeex joxe rendez-vous xeex ah <laughs> <laughs> waaw waaw ne razzia yi mën naa mën naa tàmbali parce que gëj nañoo am alal te gëj nañoo razzia ah weer yi dañoo gudd ko waa trois mois successifs eh dañ pousse affaire bi ah voilà voilà léegi mu ne loolu nag yuhillunahu ama at mii nga ñu daal di koy daganal ne weer wi ay pousse muharram fële wala janba wala kii zul qa'da pousse ko fële ngir mën a xare <laughs> waaw yuhillu wala rajab yuhillunahu ñu koy daganal am at mi gis at mi ñu daganal ko wayu xaramuuna waama at ma ca tegu ñu ne léegi nag delluwaat na na meloon waaye delluwaat na boobu mooy puus ñu ngeen ko affaire bi day puus ngir lan lu tax ñu ko doon lii waati u iddata ma harrama Allah ngir ñoom daal leenañ daal nañ dëppook nombre comme que yàlla daal ñeenti weer la def xorma la def sacré ñun daal nañu fexe daal bu ñu ci mën a puus nañ fexe ah ci at mi moom at mi bu mu génn loolu am na ñeenti weer yoo xam ne moom dinañ ko ci respect léegi na ko yàlla tegewoon garaawul mën nañ ko déplacer ah <laughs> wa rafa yuhillu ma harama Allah ñuy daganal loo xam ne yàllaa ko xaraamal muy weer yam ne bu leen ci xare bu leen ci def yenn yi ñoom ñu xëctu ormaya daal di koy def ngir ngir lan seen bakkat mu ne nag boo gisee ñuy def lii dara demaloo leen lu leen ci puus mooy zuyyina lahum suu a'malihim dañ leen a ñaawal seen jëf yu ñaaw yooyu la gën a ñaaw yu ñaaw yooyu ñuy jëf seytaane leen ko leeralal ña taaralal ñu jàpp ne dara newu ci ah waaw wallahu te yàlla nag laa yahdi nekk fi di ginda al qawma nit ñi nga xam ne al kaafir yu na ñooy weddikat yi <laughs> voilà <laughs> waaye eh, lii xam nga da nga naan waaye ñii dañoo feebar quoi ma ne la waaw dañoo feebar waaye yow itam mi nekk jullit nga foog ne ça ne te concerne pas <laughs> bépp acte bu yàlla tëral nga naan nañ ci def moratoire yàgg gaay yi wayam est yaakaar nga ne mos jaam jaam en tant que jaam mën naa teg lu boroom teg yàlla mii borom moom nit ñi moom nit ñi tëral ay actes yow jaam ngeen ne daal yéen xool bon là c'est c'est c'est c'est oh non ça c'était pour cette époque mais pour nous il faut que voilà ay loi yoo xam ne ñoo koy xalaat député yi c'est eux qui la loi waxoo dëgg yow ñii wayam ba pare naan ashhadu an la ilaha illallah sa ashhadu an la ilaha illallah mat noo matul yaggaa yii wayam mooy an na si u ngay def waaw di yéexe di puus di toxal atte yàlla teg fa ngir lan ci loo xam ne ci ngir mo dëppook seen bànneex fa yuhillu ma haramallah ñuy dangana lu yàlla xaraamal waaw kon yow en tant jullit bii jurul léegi ak ëllëg ak feneen a ci yam fu àtteeb yàlla tegoo nga puus ko ngir say bànneex xamal ne yàggaa yi yàgg waa Quraysh ak arabu jaahiliya yi aljahla ah, yéena ya am nga ci seeni jikko de waaw mu ngi noonu lépp lu yàlla teguk orma ngeen ut ay interprétation yu fausse ba far ngir daganal loolee ne damu woo xalaal ndax lan ngir lan parce que sa bakkan moo avide de sang waaw yéen daal seen tribu walla seen coin wala seen communauté daal moo am kii ngeen bëgg def loo xam ne ngeen jàpp aaya alquran yi di ko utiliser contre seeni mbokk jullit yoo xam ne ngir ngeen man leen a faat mën a daganal seen alal yi yow gaa yi wayam waaw jikko leen jikko typique la yor innaman nasi'u ziyaadatun fil kufr loolu la suñu yeneen ci wàllu saa saam nag di wax. arab yi nag bi ñuy def lool di def lool affaire yi ko weer yi puus gënoon nañ ci taxaw nii duñ ci taxaw bu baax ci siira bi euh, leeraloon affaire yi nan la poussé ak nga compter bañ ko def ba yeneen ci wàllu at mi nga xam ne ci la aj ni affaire bu duggaate ak tamit est ci euh, euh, bi yonent may saa saa année bi mu aj la loolu xew wala année bi ko njëkk muy neuvième année bi muy juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayam ndax yónni na ci Seydina Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu mu dem jiite ji aj gi est-ce xalaat nga ne yonentu Yàlla sallallahu alayhi dafa aj gaay ci weer woo xam ne nekkuloon weeru aj <laughs> ah <laughs> ah <laughs> est mbir mi mooy kon ci moom ci jamono bi mu aj mooy at mi ci tegu ji fukkeelu at mi ci la mbir mi xew wala ci bi Seydina Abu Bakar boobu la xewe léegi nag comme que l'islam kese fa am ndax waxoon nañu gaa yi ñu wër ci foofu Seydina Ali ibn Abi Talib ak ña ña yonent Seydina Abu Bakar délégué woon ñu ànd ak moom te ajja naan di yëgal nit ñi ne leen këne wa allah ya xujja ba'da al mushrik bokk na ci li nga xam ne moom lañ leen di yëgal këne à partir de at mi képp koo xam ne day bokkaale yàlla du aj mooy aj yeex na ci yéen waaw parce que dañ doon def ay yaramu neen ah di wax seen waxi kàccoor te yoo lele ku amul yére boo sol wala jàpp nga ne yére bi yére bi bu daganul la nga def yaramu neen nga dégg ndaw sa naan al <laughs> yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada fama uhilluhu waaw <laughs> waaw <laughs> naan al yawma de moom yabdu dina feeñ kulluhu lépp mooy yarawam yépp waaw ba'duhu wala lenn ci moom mooy daam lam ci manam làmbaay jàpp ne lii dagan na man na ko tee làmbaay fam lem lay def moom lay muur lu mu jàpp ne nag yéeréem ya matul mu bàyyi noonu waaye nag hé yéen góor ñi fi nekk di aj ni man <laughs> fama badaa minhu lu ci feeñ nag ci sama yaram fala uhillu daganuma leen ngeen ci ame benn benn bànneex laa wax ndax damay aj xam nga waxi caaxaan yooyu ñu doon ak yooyu nekke woon mooy seenug réer googu yonent ma saa saa am yëgle à partir de at mi kenn dootu fi ajati ab ab ab yéeféer dootu fi ajati waaw kon daal loolu yëpp leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi kon yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne kon inna zamana qad istadaraka hay'atihi waaw léegi nag kon at moomu moomu aj moom yonent mi alayhi salaatu salaam dëppoo li nga xam ne mooy weer ya gaa yi doon puus ñuy dem ndax dañuy dem di dem di dem di wër di wër di wër ñëwaat na comme na ko borom bi tërale woon tegoon ko mooy muharram nekk fi mu nekk non zul nekk fi mu nekk zul hijja fa mu nekk muharram nekk fa mu nekk lépp teguwaat ci yoon moom la naan inna zamana jamono ji de wér na comme na noonu la meloon yawma xalaqa as-samaawaati wal ard bis ba borom bi bindee asamaan ak suuf nii la ko dogale woon nii la ko tege arab yi nak seenu kàccoor te lañ ko doon puus léegi nag ba mbir yi di di wër di wër di wër ñuy puus ba mu duggaat ba tolloowaat ni nga xam ne nag noonu la meloon waaw léegi nag moo nekkoon as-sanatu isna ashara shahra yàlla moo def lii moom foo dem civilisation boo dem ci kaw suuf lii la at mi moom douze mois la waaw bu fi kenn jàpp na ñoom diwa ko créé ñoom diw ñoo di génie ma ne loolu du génie du génie kenn yàllaa ko def nga daal la yàlla moo def loolu gis nga at mi at réew moo dem douze mois la waajib nasaraan laak ab wolof laak ab arab laak ah am mongol laak japonais laak chinois laak nga dem ci amérindien ñoom ñépp at mi douze mois la waaw douze mois da mooy mooy fukk ñaari weer mooy composé am at loolu la yàllaa ko def waaw mu ne kon isna ashara shahran minha am na nag ci euh, euh, weer yoo yële arbaatun xurum waaw am na ci ñeent yoo xam ne nag borom bi moo leen yokk orma def leen ñu nekk vraiment de mois sacrés waaw des mois ma sacrés yoo xam ne seenu woor ma jéggi na dayoo lu bari borom bi tabaaraka wa taala da ko fay xaraamal ku ko ci def waaw kenn du ci xare kenn du ci tuur ndox tur kenn du ci tuur euh, deret yooyu kenn du ko ci def euh, moo tax euh, bi yéeféer yi doon wax keroog lii <laughs> da nga daan da ngay tënk ba sonn waaye léeg-léeg affaire yi tënk bi dina xaw a jafe <laughs> bi bi bi ñu ne biñ reyee ibnu euh, Amr ibn al-Hadrami ah bi nga xam ne ci la ko euh, expédition sariya bu Abdallah ibn Jahsh yeneen tubaab yi saa saa woon ko ca nax la mu dem jëli ay information xool yéefaru Quraysh yi luñ nekk lii yëpp avant Badar la woon avant Badar bu mag bi di Badru Qitaali euh, ñoom ñu dem bon ci gàttal daal ñu wàlli faat Amr ibn al-Hadrami fekk daa yoroon. caravane waa Quraysh am ñum àndaloon ñam àndaloon ñu jàpp leen prisonnier indi leen fekk loolu ci ashurul xurum la woon ci li gën a dëgër léegi moo tax yéeféri naan la ilaha illa xoola Muhammad rek sallallahu alayhi wasallam fii la ñëw di ñu rayet diineeg ay kiiwa kii mu ngi nii xatta yi nekkoon sacré sax mu fekk ko fi ñépp d'accord ci faalewu ko quoi te te waxul dëgg ñoom ñoo gën a tey ne gaa yi biñ defee liñ def rey Amr ibn al-Hadrami ba pare daal di eh, jàpp ñooñu ay prisonniers indi seen màng bi yeneen ci sa saa am ne du ma ko laal da leen du ma ko laal man diggalu ma leen ngeen xeex ci al-ashurul hurum dama leen est-ce que dama leen a digal ne leen dem leen ngeen xare waxuma leen ngeen dem xare dama leen ne ngeen dem c'est une sariya boo xam ne d'observation expédition la pour dem. Euh, tirer des renseignements recueillir des informations loolu laa leen digal ngir ngeen dem di xabaar waaye diguma leen digaluma leen ngeen dem di xare kon nag lépp lu ngeen fa man du ma ko laal waaw man du ma ci laal dara waa Quraysh yëg nañ loolu mais au lieu mooy pour euh, gis nga communication yéeféer c'est tout le temps comme ça mooy kàcc ci dañ cee ay waaw dañuy ñëw naan la mooy benn wax dañuy ñëw naan la lii lii nga waxaa ah, di ko médiatiser fu nekk nag alors ki ñuy wax yow boo ko dégloo xam ne gaa yi li ka ah waa ji deke waa ji waxul li gaay wax a ah. waaw ñu naan yore xoolal rek Muhammad a ngi voilà hatta weer yi nga xam ne dañ koo wormaal kenn du ci tuur deret mu ngi nii ñoo xam dañoo ñëw tuur deret en plus fii lañ ko defee foo xam ne ci ci ci ci ci xaramul makki ndax jege nañ foofu ci sanctuaire ñu daal ah ci en plus ci weer léegi moom la borom bi doon wax naan yas'alunaka an shahril haram qitalin fihi waaw qul qitaalun fii kabir waaw dañ lay laaj ndax dañ ci xare xare ci mais lu ngand la lu màgg la mooy du lu nawaa lu garaaw la loo xam ne man borom dama koo xaraamal waaye nag malgré tout ça wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ixraaju ahlihi minhu akbaru inda allah waaw gis nga borom bi neewul ne gaa yi ñu def baax na dane reet qitaalin fiihi kabir xare ci weer yi moom lu rëy la waaw mooy du lu mees lu wii loo xam ne ku ñëw xare déedéet waaye nag ñii li ñuy def li mu garaaw garaaw li muy li muy ñàng-ñàng bañ a baax waaye dox diggante yoonu yàlla wii muy l'islam gi mu indi waaye wa kufrun bihi weddi ko ah waaye wal masjidil xaraam yi ba pare dëddale nit ñi ak way ngëm yàlla yi ñuy wéetal yàlla ne leen du ngeen am ci néegu bi yàlla normal wa ixraaju ahli yi ba pare génn nga xam ne ñoom ñoom dëgg dëgg ñooy waay kaaba gi ndax ñooñu borom bi wa inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhi bi Bakka waaw suñu borom na néeg bi njëkk a teg li Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi Abu Turab Abu al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma wax mooy néeg bi yàlla njëkk a teg ngir ñu ko fay wéetal di ko fa jaabu mooy bi nekk bakka mooy makka nga xam ne bépp jabaabira bu fay dóore ñëw rek rëq na sa sa sa sa damm na sa loos <laughs> waaw lalladi bi bakka léegi mooy mu ne leen nag génne ña génne ña fa ne ña nga xam ne ñooy ay ñoñam minu akbaru inda Allah moo gën a garaw fa yàlla moo gën a màgg ñii fi xare ba am ñu ñu faat li ñu def garaw na waaw doo faj dara lu dul diagnostic bu baax bi nga joxe ko bépp jullit bu fi tooñ bi yéeféer dañ naan la hé sa waay yaa tooñ wara a way sa aw mazluma dimbalil sa mbokk bu dee dafa tooñ wala dañ koo tooñ ñu ne ah yonent sa sa am nag ñun suñu mbokk tooñ ñu dimbali ko loolu moom xam nañu waaw mais bu tooñee nan lañ koy dimbali mu ne mooy nga jàpp ci loxoom yëgal ko ne hé yow nii yaa tooñ waaw moo tax garaw yi naaféq bi bi mu fi ñëwee foog naa tuddoon nañ ko fi naaféq bi am problème ak benn juif <laughs> juif bi ne ko ah léegi comme yow mais comme que day wane ne jullit la juif bi ne ko mais c'est simple léegi nañ dem ci seen yonent yéen Muhammad mu att ñu sallallahu alayhi wasallam naaféq bi ne ko mukk laal mukk duñ fa dem nañ dem ci Ka'b ibn al-Ashraf <laughs> kuy Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b ibn al bu bon la woon bu yées bari woon alal nag ah nga xam ne moom bari alal ba pare rëy la meñ ba pare nag nekk koo xam ne ku ñeme yàlla ngoo mais daru bote ci biti nii di wane ne moom vraiment naan maa fi gën a rafet le lépp daal gin fi am kër yu baax tata yu baax ba pare di jaay ne daa xam dara waa ji ne ko doono ci moom la ñuy def juif bi ne ko non sawaay yow kay comme que jullit nga kay man man moom je suis prêt pour war la ne maa am dëgg yow man damay ñëw ci ki gëm mu àtte ñu waaw nga ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi mu laaj leen ku nekk wax mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana waa ji jullit la kee yahud la rek ah yahud yi moom lañ topp ne déedéet dana bi mu gisee affaire dana yahud bi dana yow mii yaa am dëgg <laughs> léegi liñ génnee waa ji ah, bi ne ko lu ma yow man leen waa ji ne ko man d'accordu ma mu ne ko ah oui d'accord mu ne ko déedéet nañ dem ci Abubakar mu àtte ñu mu àtte waat affaire bi <laughs> mu ne ko ah oui waaw baax na nañ dem juif bi ne ko ñu dem ñu dem Seydina Abubakar ñu wax ko niñ demee mu ne ay la yowen juif bi yow yow mii yahudi bi yow yaa am dëgg <laughs> waa ji génnaat di ko reetaan mu ne ko eh <laughs> naafeq bi ne ko man d'accordu ma mu ne ko ah d'accord mais ñaari àtte nga ne d'accord mu ne ko waaw mu ne ko mais nañ dem ci Omar nañ dem ci Omar mu àtte ñu ah mu xoolaat affaire bi ñu dem ci Seydina Omar waa ji yawut bi ne ko bon ata euh, Omar <laughs> gis nga dañoo dem ci dem nañ nag ci Muhammad ah, sallallahu alayhi wasallam àtte <laughs> nañu mais sa seen waa ji nii d'accord jóge nañ fa dem ci Abubakar mu àttewaat mbir mi jox ma dëgg sawaay nee na ba léegi d'accord léegi nag moom moo ne nañ ñëw ci yow Seydina Omar radiyallahu anhu ne waa ji est ce que bi li mu wax loolu la lool mooy yéen da def foofu yëpp jaar ngeen fa ñu ak keleen jox jox ko dëgg yow nga ne ah, d'accord sawaay ne waaw <laughs> Seydina Omar ne toog leen ngeen xaar ma ma ñëw <laughs> dugg ci biir néeg bi génn jaaseem da koo dóor waa ji ba waa ji sedd <laughs> yahud bi tiit mu ne mu ne yahud bi képp koo xamante ne nii <laughs> Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dalaa àtte gërëmoo Seydina Abu Bakar àtte la gërëmoo nii mooy sa yow lii mooy sa àtte mooy dóor lay jaasi ba nga faat <laughs> léegi <laughs> léegi imaginer mooy loolu lan a wax pourtant waa ji ñëw naa fiq boobu mais la cër ko jàppal que ne jullit la. mais bi mu ñëwee ci sa sa am problème ak juif bi neewul waaye juif la kon bu am dëgg jame ci man déedéet mais moom la jox dëgg <laughs> moom la jox dëgg ne yahud bi yaa am dëgg mu jeex kon suñu borom ne gis nga gaa yi faat di ñu faat fii ci àll euh, Makka ci côté Makka nii lu garaaw waaye nag yéen yéeféer yi li ngeen def moo gën a garaaw kon mooy euh, shahrul haram yooyu kon borom bi moo leen ormaaloon kene du am waaw xare dañ ko tee tere léegi ñoom luñ noon def ñu koy puus léegi nag yonent bi saa salaam mi nga xamante ne kon bi mu ne minha arba'atun hurum am na ci weer yooyu juróom euh, douze mois yooyu suñu boroom def ñeenti weer yoo xam ne dafa rëy ormagum ci def salaasun mutawaliyaat ñett yi dañoo toqaloo mu ne zul qaada bi ci njëkk mooy zul qaada waxoon nañ ko euh, niñ koy dattoo niñ koy takkee zul dañuy wax zul qaada waaye zul qaada moo gën a néew kon liñ la ko waxee waaye zul qaada mooy bi gën a siiw léegi mu ne euh, wa zul hijja zul hijja wa rajab euh, wa wa wa muharram muharram wal muharram mooy weeru tamxarit mooy premier weeru weeru jullit mooy muharram waaw bokkoon nag ci calamité yi léegi yi xew <laughs> ngir wan la vraiment ñun ñun ñun pas à l'abri mooy bari na nit ñoo xamante ne nii fii mu ne boo leen ne woon sawaay mu ne la ah góor ak jigéen ci yem nag bari na du ñëpp bien sûr alhamdulillah <laughs> nga ne ko sawaay yow weeru jullit yi man nga ma koo limal boo moytuwul moom suwaay du am lu wala nga ne ko boo moyul ñenn ñi ñi gën a inconscient ñu ne janvier février mars avril la <laughs> euh, weeru l'islam yi nga am janvier février décembre loolu mooy la <laughs> mais bari na xam ne manuñu laa limal weeru jullit yi ma manuñu ko ligaay naan weeru wolof bon weeru wolof yi mooy weeru moom mooy weeru jullit yi rek waaw ban mooy premier mois sax bari na ñoo xam ne xamuñu ko <laughs> man nga romb nit kuy tam xarit sax di defari cere boo ko ne waaye ah ajaa diw waaye sa cere yi baax na de bomb nga leen masha Allah mais weer wi ñu nekk ban weer la <laughs> bu ne weer tam xarit mais ça symbolise quoi <laughs> mais xamul li ngay wax mu ne la c'est-à-dire nga ne ko lii mooy weer wu njëkk wala weer wu mujj ci weeru julli ñi wala xamu ci dara <laughs> ngir wan la gis nga ñun côté civilisation ci côté xam suñu diine ni ñu niñ ci retardé des fois li waajane waxoon ne istarshada al gharb bil maadi fa arshadaha wa nahnu kaana lana maadin nasinaahu waaw mu ne gis nga occidentaux yi <laughs> te wax ñu raw ñu léegi ci wàllu matériel mais dañoo xool dañu jàng le passé en l'histoire bépp faay boo xam ne gisoon nañ faay la ak bépp koo xam ne mas nga dominer monde bi xam nañ ne la ci science lañ ko dominer xam nañ ne tamit ci góorgóorlu te tamit di aller de l'avant ba pare histoire di la jariñ dara yow mais histoire boo xam ne dangeen ngeen koy jàng comme ci ay pacotille yuy jàng biir yuy répéter ay machine mais duñ ci bàyyi benn xel ñoom dañoo exploiter le passé def ko lumière bu ñuy niitloo ngir seen seen seen seen seen avenir baax mais quant à ñun jullit ñi jullit ñi nag bu fi naan ay arab yeeg ñëpp ci yem ñuul ak weex ak mboq ak jaune ci yem ñun dañoo amoon benn passé boo xam ne nasinaahu dañ koo teg fële relégo ca kagal calendre ya fàtte ko bàyyi wuñ ci xel mais dañ naan sax mais dañ koo xamul sax lu ci ëpp xamuñu ko <laughs> waaw <laughs> kon mooy muharram weer yii nii muharram mooy premier mois de l'année musulmane dul hijja gi ñu nekk muy atum tabaski mooy dernier mois noonu ñu ngi ci mille quatre cent quarante-quatre ci euh, le douze wala ci ñi kii woon le treize ça dépend selon ku nekk benn bés nga tabaski le douze wala le treize euh, du mois Dhul euh, Hidja dernier mois de l'année mille quatre cent quarante weer wi bu deewee rek mille quatre cent quarante cinq day dugg waaw ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi wassalaam léegi kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la weer yii ñooy yi nga xam ne moom la borom bi ormal ñu takkaloo ñett yi mu ne ñeenteel bi zul qaada kon zul hijja ak muharram muy weeru tamxarit ah zul qaada bon am na nag benn affaire moom boo xam ne waxoon naa leen ko fi moo loolu ta siira bala mooy man kanta nan lañ koy waxe ci wolof dëgg-dëgg weer yi man xaw ma nan lañ koy waxe ci wolof mais daal eh, ay digg tabaskeek bëgguma ci asaal loo am na ku ma ci dimbali woon benn mboq mais bon mu ngi ci archive yi <laughs> moo ngi ci biir téléphone bi mais nekkul ci bopp bi voilà <laughs> parce que l'essentiel mooy yow xam ko ci ku ma ko laaj moom ma ne la muharram la ne <laughs> ndax safar lañu ne shaaban lañu ne jumaada lañu ñu ne bu njëkk bi wala bu mujj bi rabiul awwal rabiul thani loolu moom xam naa ko kanta sawaay lak ci ci ci lakku faal barma kocc barma loolu nag wax dëgg yàlla moom xaw ma yëpp <laughs> waaw waaw xanaa ah daal weer wi ñu nekk moom lañ naan tabaski tamxarit mooy bi ci tegu waaw weeru gàmmu gi ah mu ñëwee rabia muy rabiul awwal yi ak yooyu rabiul thani ainsi de suite léegi kon mu ne léegi nag mu ne kon ñett yooyu ñoo takkaloo zul qada zul hijja muharram wa rajabu mudar ak rajabu mudar léegi waa ab tribu la woon bu mag ci arab yi aw waaso wu mag nga xamante ne nii ñoom dañ doon màggal lool gina màggal yeneen arab yi weeru rajab ke ñeneen ñi niñ ko doon màggale xam nga dafa amoon euh, ñoom ay waaso yu mag ñoom rabia genre ka farasay rihaan <laughs> la abu jahlin waxoon abu jahlin ne ñun dañoo ne woon nax nahnu wa bani Hashim ka farasay rihaan ñun waa Banu Maxzum mooy euh, fi mu bokk ci waa Quraysh ak fi yonent saa saa bokk mais dañoo masoon a mel ni ay ñaari fas yi course nga xam ne course bi moom fu mu amee tey bu kiy gañewul keneen kay gañe léeg-léeg ñooy ex aequo ñoom ci tout le temps noonu lay mu ne ñu nag ñoom nag noonu lañ meloon mooy kenn du ko bàyyee sa morom waa léegi njàmbaarte buñ mas a def def nañu ko. waa waa mais tey bu buñ la nangulee ne la mais mooy kon gañe nañ ma faw waaye moo taxit man du ma ko du ñu ko gëm ah <laughs> kooku moom xol dee moo tax mooy bàyyu l'ignorance Abu Jahl la alayhi ma yastahiq léegi waa Rabi' ak Mudar nag noonu lañ xawoon a mel mooy eh, genre rivalité bu doon am noonu <laughs> Rabi' ñoom ah ñoom place rajab bi ñoom ramadan lañ faronte am nag ci arab yi ñoo xamante ne nii ñoom gis nga li ñu naan muharram teg ci safar ñoom foofu rajab ak shambaan lañ doon teg donc au lieu ñu normal euh, ñu ñu ñu